léegi nag ginnaaw gi yuy weesu gisoon nañ ne jox nañu ay misaal yuy wane ne nit loo mën a am am lu baax luñ la mën a jox loo war a jariñoo mais nangu woo cee jariñoo doo jariñu waaw léegi loolu lay wax ne in na mu ne nag inna ziyaadata ulumin gis nga yokku xam-xam xam-xamu al abdi cam si jaam bi ak yokku xam-xamam moom jaam bi inna ziyaadata ulumil abdi gis nga yokku xam-xamu jaam bi loolu rek doyul ah minallaahi ah bilaa ziyaadatin ci loo xam ne mooy xam-xamu jaam bi di yokku waaye bilaa ziyaadati hudan ci loo xam ne àndul ak proportionné keem na xam-xamam di yokke moom yokkuwul ci lu mel ne huda ak njub ka zuhdi njub nga mel ni comme dëddu àddina loolu moom képp koo xam ne mooy misaal la joxe mooy bépp xam-xam boo xam ne yokku la dara ci njub ci leer comme dëddu àddina comme leeral sa xol comme laaya biir nit ñi comme wàcc sa biir du jeex mooy yu baax yi bu la ci yokkul dara même bu fekkoon na nga am nga ko waaye bu la ci yokkul dara sa xam-xam di yokku waaye yow sa wàllu biir dara yokku ci sëriñ bi waaw loolu ci ne radiyallahu ankum mu ne loolu ziyaadatul bondi minallahi alalim kama ata bihi hadithul mursali mu ne loolu ziyaadatul bondi yokkuk xam-xam ku àndul ak yokkuk leer ak yokkuk jëf ak yokkuk njub loolu yokk xam nga la lay tekki yokkuk sori la minallahi sori yàlla lay tekki loolu mooy yaa ngi gën a sori yàlla waaw al ali ki nga xam ne moo féete kaw ñëpp te yéegul kamaakeem ni nga xam ne ataala dikk bihi ci wax jii ma wax xadiisul mursali xadiisu ki nga xam ne moom la suñu boroom daal di yebal mu ne ali mu ne léegi na salla wa sallama alayhi al mursilu wal ali wa sahbi alladina fuddilu mu ne salla julli na wa sallamata daal dinay sëlmal ci moom al mursali boo bële nga xam ne moom la suñu boroom yónne kan moo julli ci moom al mursilu ki nga xam ne moo ko yebal moo ko yónni di boroom bi tabaraka wa taala wal aali na ko noonu julli na tey sëlmal te yal na julli tey sëlmal ci ay ñoñam wa sahbi ak sahaabaan yi radiyallahu anhum alladina ñi nga xam ne fuddilu suñu borooma leen gënale ci keneen ku dut ñoom waaw darajaay saxaaba du darajaay keneen ku dut ñoom waaw ginnaaw anbiya yi ñoo ci tegu awliya yi dooru ñëw ci seen gannaaw waaw lii nii euh, xadiis bii muy wax euh, ki nga xamante ne euh, ibnu Hamdan moom moo ko soloo ci kitaabul amaal yi waaw moom moo ko soloo ci xadis boo xam ne mu ngi ko jëlee ci Seydina Anas ibn Malikin radiyallahu taala anhu mu ne yonent mi nee na man izdaada ilman walam yazdad huda walam yazdad min Allah lam yazdad lam Allah illa bu'da Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu nee na képp koo xam ne da nga am yokku xam-xam te sa njub yokkuwul moom yow moom de toute façon ca borom bi tabaaraka wa taala yow yokkuwul loolu ak sori la lay gën a yokku voilà loolu lay wax nii. mu ne hada wa inna sayda ya xalili bila silahin fi'latul fi'latul jahuli mu ne hada lii mën naa la tënkal li ma la fi doon laaj te tontu la ci lépp mooy lii man nga ko tënk ci lii rek wa inna sayda dëgg-dëgg am rëbb yaa xalili yow sama xarit bi bilaa silaaxin ne da ngay dem rëbbi am ñamala walla am rëbbi picc bilaa silaaxin te yow amoo benn ngàndaay boo àndal dem dem ci àll bi sa loxoy neen ne da ngay rëbbi loolu fi'latul jahuli loolu jëfu ñi réeraakoon yi la ñi nga xam ne dañoo tar ci griir moo koy def kooku muusul tax yeewul mel ni ñu kolu ko mu ne li kawniha isaatal aadaabi maal ilaahil maalikil arbaabi mu ne li kawniha ndax nekk loo lële waaw booy namm loo lële bëgg rëb bi te yoroo la ngay rëbbe dugg ci àll bi di xoole loolu jëfu ñuy réeraakoon yi la li kawniha ndax kat jëfam joojale ak nekkam isaatal aadaabi kooku ak ñaawe teggin la ak borom bi tabaaraka wa taala waaw maal ilaahi ñaaw teggin maal ilaahi ak borom bi nga xam ne moom dong lañ war a jaamu al maliki bi nga xam ne moom moom jaam ñi al arbaabi maalikil arbaab képp ku am dara moo la moom mooy moomoo dara sax dañ leen koy askanele kese yéen mbindeef yi waaw mooy bokk na ci ñaaw teggin teggi ñàkk teggin yi gën mag màgg yi gën rëy suu adab mooy li borom bi ne ku kuy ut lii fii ngay jaar nga ne man dinaa ko am te du fa jaar moo tax loolu la sëriñ bi di wax radiyallahu anhu kon nag mu ne mel ni moom lay leeral nii li ma ne ku képp ku jaar fii képp ku bëgg lii fii ngay jaar mu ne li anna milkahu ala al-aadati rattabahu jalla kama sayati mu ne li anna milkahu ndax borom bi tabaaraka wa taala gis nga moomeelam gii di àddina ak suuf fépp alal aadaati surtout àddina bii suuf da koo teg ci aada yi mooy liñ naan les lois naturelles loolu du hasard bee ko fi def comme ni mbokki Darwin yeeg kàccoor yi di waxe ak façon yooyu déedéet ate yeeg ñi nga xam ne gëmuñu dara du loolu de suñu borom moo fi teg luñ naan ay lois naturel gis nga ndox boo ko tegee ci taal bu àggee cent degré day bax loolu ki ko dañ koo découvrir que pro que ne noonu lay demee waaye mooy que ne noonu la mas a demee ay loi la mooy képp ku mas a teg ndox laata sax théorie du kii di di di wax loolu wala di ko ut ay théorie ma ne loolu la mas a demee ku teg ci taal ndox ci marmet teg ko ci ndox bu tàngee ba kii day bax waaw loolu ay loi naturel la yoo xam ne borom moo ko teg ne ci kaw suuf mbir yi di doxe noonu ku taxaw ci luy lakkee toog ci gaz dangay lakk ci li ëpp mooy loi yi noonu la demee borom bi nag saa bu ko neexee mu defal waliyum wala mu seetaan ab saytaane wala mbokku saytaane loolee bañ a demee noonu léegi nag bu dee waliyum bi ngir teral ko bu dee saytaane bi nag ak taalibeem ngir jay ko la waa ji jàpp ne fii mu ne lii day wane ne man li ma nekk baax na comme luxuskat yeeg njabarkat yeeg façon yoo yële waaw. mu ne kon li ànd milkahu li tax ki waa jiy bëgg dugg rëbbi te du yor gànnaay loolu suuxu adab la isaatul aadaa bi. ñaawe ay teggin la ak boroomam tabaaraka wa ndax borom bi moomeelam gii da koo teg alal aata alal aadaati rattabahu da koo toftale teg ko ci kaw aada yi ci loi naturelle yi ne ku bëgg lii na nga def lii la màgg na kanaa sa yi comme ni nga xam ne lii nii ma la wax man Bamba radiyallahu anhu dinaa la ko leeral ci biir téere bi waaw mu ne kon nag ba nga xamee lii fala tasid bila silaahin xuddidaa aw taxudanhu duna saydin abada balijmaan axda silaahin wasitiyad wajudaka bdhulan tahtawil muraad mu ne kon nag ba nga xamee ne borom bi lii la def ku bëgg dara ku bëgg alal sonnal waaw wala ñu may la ko waaw waaye boo bëggee dem Ndakaaru jóge Jurbel xam nga ni ngay def soit nga jël sa tànk nga dox wala nga jël ci oto yi wala nga jëlu charrette wala xam nga ni ngay def bul yaakaar ne da ngay taxaw yeewu ndékkee sa kër ne man dinaa àgg ndakaaru te du ma génn sama biir kër te kenn du ma jël si ku ma yeb ci oto ma bañ ku ma yeb ci sareetu mbaam ma ne la dew ma te du ma génn ak sama tànk kooku suu adab la waaw ñàkku teggin la ci ak borom bi tabaaraka wa taala kon nag mu ne kon nag sama sama sama waay falaa tasit mukk mukk bul nekk daan dangay rëbb bi laa silaahin ci lu àndul ak goo xamante ne xuddidaa ñawal nañ ko ba mu baax bu dee flèche la defar nga ko ba mu baax bul rëbb mukk te yoroo bu baax wala ngàndaay bu baax wala mëq dóom bu baax wala pistolet bu dee la ngay tiire noonu la waaw aw taxudanhu waaye it bul jàpp bul jàpp mukk que ne di nga jàpp hein <coughs> aw taxudanhu wala ba léegi maa ngi lay maa ngi lay moytanakuloo ngay jàpp silaax bi jàpp li nga xam ne mooy ngànnaay li nga xam ne yow ñawal nga ko bu baax waaye nga téye ko noonu rek di xoole duuna saydin abada te yow soxla woo dagg ci mooy lam la doon wax soxla woo ci dagg soxla soxlawoo ci rëbb defoo dara ñawal jaase ji kroog di xoole lool du wax defu ko muus abada bu ko def ba faw mu ne kon nag ñu ne ko ah sëriñ bi kon lu ñuy def radiyallahu anhu mu ne bali ji li am ba des mooy dajaleel axda silaahin téye jàpp li nga xam ne mooy ngànnaay li daas ko ba mu baax wastu yatta nangoo dem daal di dem ngir dugg ci àll bi ngir rëbbi wa juhdukata boo fa demee tamit yor ko rek taxaw ci àll bi di xoole tamit du la may dara mooy wa juhdaka ah, ubzu ubzu lan naa na nga yulli sa coono di di di yërndu di xool ana picc mi wala la ma nar jam nan laay def ay pexe ba jam ko ak tamit di flèche taw bi bàyyi yooyu yëpp na nga ko def ah boo ko defee tax tawil muraad di nga am di nga jote ak la nga xam ne moom nga